صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي سيدي ومولاي أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه wa an saa'iri xulafaa'ihi wa atbaa'ihi ila yawmi alqiyaama allahumma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaaba annaar rabbana laa tuzigh quluubana ba'da id hadaytana wa hab lana ya rabbi min ladunka rahmatan innaka anta alwahhaab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Euh, ñoo ngi tàmbale suñu kàddu ci sant borom bi tabaraka wa taala di ko ñaan mu santal ñu boppam ndax moom rek moo mën sant borom boppam di ko ñaan mu santal ñu boppam ci bépp sant boo xamante ni mos nañ ko ko sant mu gërëm ko wala mu kontaan ci wala mu sant ko te mu def ci ay may may yooyu yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp di ñaan yàlla mu julli ci Seydina Muhammad ginnaaw bi ñu jullee ci moom xam nañ ni mënuñoo julli ci yonent bi ndax yàlla rek moo xam ne yonent bi toll kon yàlla mi xam ne yonent bi toll yàlla na julli ci moom julli goo xamante ni day wàcc ba ci lépp lu tax ci moom ci ay ñoñ ak ay saxaaba mu wàcc nag ba ci sunu maam Cheikh na Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu mu nekk ngërëm ci moom ak lépp lu tax ci moom ba mu wàcc ba ci sunu maam al Cheikh Seydi Mahamadul Ghali ba ci sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Omar al Fouti maam Madou Njegéen maam Arte Njegéen ba mu wàcc sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Ahmad Baro ba mu wàcc sunu maam Cheikh El Hadji Mouhamad Njegéen sunu paree julli googu yàlla de ko muy xéewal ak gudd fan ak wér ak sutur ak teranga wàcc ko ci njaboot gi des fii sunu maam alxaaji abdul aziz sunu maam alxaaji sunu bàyyi alxaaji mahamadul muniru ak rakkam yi ak njaboot gi ak muqaddam yi ak taalibe yi di beral nag ñaan xaas bu jóge ci biir xol ca fa xol yam jëmale ko ci al imam alaaji ahmad baro ndax tabarakallahu moom it ah, ku uh, wal uh, ku lakk mburu tudd dëkk lépp moom la donc ñaan yàlla dooli fanam yàlla dooli wéram moo ñu koy jàppale ñëpp ci njaboot bi ak taalibe yi di ziar sunu mbokk yu borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom ñoo waxtaan waxtaan wi rafet yi xàll yoon wi ba tey jii insha allahu ñu war cee jël sunu wàll tabarakallahu comme ni ñu ko xamee nag ñun ah tabarakallahu noo leen gisee waxtaan wi rek ngeen jëlee ko noonu ndax ñun ñun suppléant lañu waaw su remplaçant lañu daal bi maanaam waaw remplaçant lañu ñun ab joker lañu bu imam teg fee ngir heure bu ñu soxlaa rek jël ñu jëfandikoo ñu sinon dañuy ñun dañuy séddale mbiskit wala ñuy lal ay basang wala ñuy for ay mbuus tàngal ñun loolu mooy suñu rôle fii insha allah waaye nag tabarakallah comme ni ñu ko waxee woon ñun ay matériel u alaaji Mouhamed Ndiéguène lañu matériel matériel laa wax matériel waxuñu wax ñu doom waxuñu sët waxuñu soppe wax yooyu yëpp matériel am lañ matériel nag moom du wax suñ koy ruur suñ koy def ak suñ ko dul def moo tax bi imaam waxee rek ma ne ko amul benn problème te allah niñ ko ni nga ko bëggee lañ koy defee kenn du sa soppi thème bi kenn du soppi dara ni nga ko bëggee lañ koy defee insha allah ndax fa tabarakallahu xam nañu ñun lu ñuy wax ñoom ñooy wax ndax lii yëpp comme ni nga ko waxee imam amul kenn kuy toog fii di wax ku ko mën a yokk benn xarab amul amul kenn kuy toog fii ku ko mën a yokk benn xarab waaw moom moo bëgg ñun ñu defaru bëgg ñun ñu yokk bëgg ñu def suñu tarbiya ci xadra bi mu ubbi buntu tarbiya bi buntu liggéey bi buntu xidma bi ñun ñu war cee góorgóorlu loolu rek la kon nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla dolli xéwal dolli sutura yi tabaarakallaahu di ñaanal ñépp ñi nga xamante ni fa tabaarakallaahu ba budd bi commencé ba tey ñoo ngi ñëw di wéttali ci xadara bi am na ñoo xamante ni yàlla seede na ni carrière la ñuy jógee di dox chaque jour di ñëw wallahi am na ñu ñu ma présenté démb imam ci billahi dixième ñoo ngi jógee HLM Thiali la ñuy doxee di ñëw am na ñoo xam joxa jaxaaw la ñuy doxee di ñëw te burd ba bi tàmbalee ba tey ñoo gën a régulier sax ñu dëkk ci biir kër Mamaladi kon nag ñooñu mënuñ leen a fay mënuñ leen a sant te dañuy toog ba mu tas ñu ñaan soog a dem seen yoon kon nag ñooñu yéen mën naa am imaam xamu man sax xawma leen xam naa ni yéen a ngi ñëw mais man xawma leen mais yàlla gis na leen yonent bi gis na leen te yàlla du leen di fay du ko jaarale ci loxo kenn danañ koy jox directement kon nag yéen xam ngeen seen bopp yal na yàlla fay leen muy góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi yàlla doole waaye xam na ni dafa xat lool lool lool lool donc dañuy jël rek daal dem tëb rek dal ci essentiel bi waaw yaakaar naa ni euh, ñëpp xam nañ li ñu war a waxtaane tey wala boog wax xam nañu boog ki ñu war a waxtaane ah ñaar yëpp daf ci am am na lu ñu war a waxtaane am na ku ñu war a waxtaane li ñu war a waxtaane mooy xew-xew bi xew-xew bi nag kenn du ko laaj kenn ñëpp xam nañ ko mooy juddu juddug sayyiduna Muhammad waaw kay ki ñu war a waxtaane nag mooy kenn ci école Seydina Mohamed benn universitaire benn étudiant benn élève benn ressortissant bu université Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy waxtaane tey waaw kooku mooy mooy kan kooku ñëpp xam nañ ko mooy Bilal ibnu Rabah waaw lu ñu bokk ñun ñoo bokk l'islam ñoo bokk l'iman ñoo bokk l'ihsan ñoo bokk Euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk julli ñoo bokk yëpp waaye tamit am na leneen lu ñu yàlla boolee mooy beneen teraanga boo xamante ni mooy sunu ñuulaayu yaram bii loolu nag moo moo loolu waxtaan wi mais lii moo xorom waxtaan wi Bilaal ñëpp xam nañ ni saxaabi jëlil la saxaabi jëlil nag koo dégg wax ko ci saxaaba mooy koo xamante ni moroomu saxaaba mi dañ koy màggal moroomu saxaaba mi dañ koy màggal parce que ñoom am na ay affaire yu ñu def yoo xamante ni seen moroomi saxaaba yi defuñu ko dama lay jox benn exemple bu bu bu bu simple mooy saxaabatu kiram soo leen gisee ñu toog nga gis kenn ñëw ñëpp jub jox ko loxo fóon loxo màggal ko li ci ëpp soo ko soo ko soo ko seetee dafa bokkoon ci 313 yi 313 nag soo ko déggee rek sa xel fan lay jëm rasuwatu Badar saxaaba yi dem Badar dañoo am puukare ak yëkkatiku ci yeneen saxaaba yi te du ñoom ñoom ñoo demandé pour yëkkatiku déedéet waaye yeneen saxaaba yi ñoo xam ne ku dem badar ak ku demul badar bokkuñu moo tax ñu ñu leen di màggal di leen di leen jox cër moo tax Bilaal ibn Rabah radiyallahu anhu dafa bokkoon ci min ahli badar ci ñi demoon xeex xeexu badar dinañ ci ñëw léegi insha allah ndax xew-xew bu rëy bu neex am na ca mooy fayu bu ko yàlla fayul ci kaw sangam ba loolu yaakaar naa ni euh, xam ngeen ko euh, fa tabarakallahu nit pour nga xam ko il faut nga xam histoire histoire nag pour nga xam ko il faut que nga dellu toujours ci li ñuy wax le contexte historique bi indi histoire bi ci boppam contexte bi dafa am solo fa tabarakallahu monde bi nga xamante ni mooy monde arabe ak li ko wër yépp mooy péninsule arabique bi dafa amoon lu fa xewoon mooy esclavage moo ko amoon mooy jàpp sama rab def ko jaam razzia song ab dëkk lakk ci jël jigéen ñi yóbbu dóor xale yi euh, empoisonné teen yi fitnaal nit ñi moo ko amoon ak euh, euh, ku mën sa duma ku mën sa morom duma la loi du du du du de la jungle moo ko amoon mooy ku jekk sa moroom rek daal di fitnaal moo léegi nag fa tabarakallahu am ay empire yu mag yu amoon ci kaw suuf empire yu mag amoon na ci kaw suuf empire byzantin ah empire perse empire romain yooyu yooyu yaakaar naa romain dégg ngeen ko ci ci ay ay buur yu am doole yoo xamante ni ñoom dañ daan am doole ba noppi boole ci nag ne dañuy yilif adduna yéen ñëpp dégg ngeen euh, euh, Zulqarnayni Zulqarnayni ci ñi jàng diine ñoo xam kuy Zulqarnayni waaye élèves yi ak étudiants mooy Alexandre le Grand Alexandre le Grand explorateur la woon expansionniste la woon borom doole la bu wóoroon ne man àdduna bi dama ko bëgg a yële ko sama loxo waaw kay am na benn royaume bu ñuy wax Aksum ak Aksum mooy royaume bi nekkoon ci Éthiopie xam ngeen ni Éthiopie comme ni ñuy waxee fii Barak ca waalo di wax euh, buur ba ca ca jolo di wax euh, buur Siin ca Siin buur Saalum ca Saalum di wax euh, Damel ca Kajoor di wax Teeñ ca ca ca Bawol ah, di wax euh, almaami ca Fuuta noonu lañ daan waxee najaasi yu ca Aksum wala Éthiopie mooy négus la négus jàngeen il faut loolu ñu xam ko ñu soog a dem léegi nag dafa am benn najaasi yu benn buur euh, boo xamante ni éthiopien la woon dooleem dafa commencé woon bari loolu mu dem ba daal di xeeb nag dëkkam bi ne dafa war a yilif sax lépp li ko ci la amee benn benn chef boo xamante ni prince chrétien la bu ñuy wax abrahata al ashram yaakaar naa dégg jàngeen ah abraha alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin fajalahum ka asfin maakul gis nga saar wii kii yàlla ki taxoon yàlla wàcce ko mooy abraha al ashra abraham yi nag ñu bëri dañu yaakaar ni moo nekkoon buuru éthiopie déedéet du buuru éthiopie moom chef de guerre la moo nekkoon généralu guerre éthiopie léegi nag bi bu bi buur bi taxawee ci yilif monde bi dañ ne ko monde bi foofu fi mu tolloon noonu li fi ëppoon doole mooy makkatul mukarrama parce que foofu dafa amoon lu ñuy wax kaabatullahi musharrafa nga xamante ni sayidna Adama moo ko njëkk tabax sayidna Ismail ak ànd ak bàyyam Ibrahim alayhi salaam alayhima salaam ñoom ñoo ko yëkkatiwaat ginnaaw bi euh, tuufaan ba amee tuufaan mooy le déluge xam ngeen le déluge de le déluge mooy ndox mi di génn ci suuf ndox mi di génn ci di di di ci suuf di ndox mi di di jóge ci kaw sidna nuh alayhi salatu wassalam rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara ba ba saar ba jeex xew xew bi mu amee kaaba gi dafa daan woon sidna ismail sidna ibrahim alayhi salatu wassalam kii moo nekkoon maçon ba kii moo nekkoon euh, apprenti ba ñu ñu ñu jàpp ñu ñu yëkkatiwaat kaaba ba kaaba googu nag moom la monde bi yëpp daan dem di aji léegi nag aji boobu moo daan génnee euh, bénéfice yu bëri ci alal ba noppi bénéfice boobu boole ànd ak pouvoir ak ak maqaama ak tur léegi nag buur bi daal ne léegi pouvoir boobu dafa war a dañ ci la yebalee Abraha sax mu dem toji Kaaba mhm. waaw kay yebal na ko mu dem toji Kaaba su la neexee ma wax la armée bi soixante mille hommes la ñu woon armée bi am na doole treize treize gilleem treize alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil fiil boobu fukki gilleem la ak bu ci gillem ak ñett yooyu le nombre treize séel ko dégg nga sëñaar séel ma treize treize moom la waaja a àndaloon nanga ko bi loolu amee il faut ma tëb parce que am na yu bari yu xew ci diggante bi loolu waxtaankat yi firikat yi wax nañ ko waaye ñu dem ci essentiel bi rek am na benn arab ku bokkoon ci biir nit ñu weex ñu nekkoon foofu ku ñuy wax Nufayl ibnu Habib moo njëkk a def yitte ngir songu waa kër Abraha yooyu ngir éstoppé leen ngir téye leen ñu bañ a daaneel kaaba gi moo ngi mel nit bëggoon ñëw fii rek ne day buddi guy gi dindi jàkka ji mais dañoo nar a dee ba jeex rek waaye du du nangu mu laal ko ils ont fait un effort pour stopper set marche vers la Kaaba bi mu amee nag ci la ñu jàpp nag. benn jarbaatu abrahata mooy xammaama jàpp leen xammaama xammaama moomee aha bi euh, Nufayl ibn Habib jàppee xammaama boobu dafa dem ci benn giir bu ñuy wax banu euh, banu euh, jumux wax leen banu jumux ne leen ne leen ñun de dañ doon jéem a arrêté invasion bu abrahata bi léegi nag mën na am dajew moom ba ba ko waaye nag daje na ñoog benn cortège boo xamante ni ci ñoom la bokkoon am na benn jigéen bu ca nekkoon jàpp nañ ko kooku mooy xamaam ñu jël jigéen boobu may ko waa waa banu jumox te banu jumox boobu seen kilifa ga moo nekkoon xalaf suivre leen ma moo nekkoon xalaf xalaf moomu moo nekkoon sangu rabaax bilal ibnu xalaf moo nekkoon sangu rabaa jàpp na may nañ ko benn jaam bu bu jigéen bu tudd xamaama xamaama nag gis xalaf gis rabaax rabaax gis xamaama xalaf xam ni ñii mën nañoo ànd mu maye leen mu am te ñetti doom wala ñoom ñaar ñu am te ñetti doom am na ku ñuy wax Bilal ibnu Rabah wax leen radiyallahu anhu ak ku ñuy wax Xiddiit ak ku ñuy wax Bufra léegi nag xalaf dee na rabaax moo yoroon lépp luy propriété ci biir banu juma xalaf dee na xalaf doomam moo ko doon kuy doomam mooy umayyata umayyata bunu xalaf yaakaar naa histoire bi ñëw na umayyata bunu xalaf léegi papaam moo yilifoon rabaax ak xamaama Rabah ak Hammaama bokkutul ci histoire bi léegi Riba Bilal mooy histoire bi te léegi Xalaf am bokkutul ci histoire bi Bilal mooy histoire bi léegi aha léegi kon Umayyatu ibnu Xalaf moom mooy sangu Bilal ibnu Rabah fa la histoire ba tàmbale nag kon yaakaar naa ñi bëgg xam euh, fan la euh, Bilal war nañ ci am tuuti ay njàng waaw ma ngoog tabarakallahu euh, Bilal commencé di toppatoo jur gi di toppatoo samit seen xërëm ya waaw ñaar yooyu la doon gérer yoroon propriété yi alal ji waaye boole te nag di yor seen jaamukaayu xërëm ya la waxoon ni mooy seen yàlla moment boobu noonu ñoo ngi ñëw de moment boobu noonu Bilal moo doon dute parce que moo dëkk ak yàlla yi c'est faux yàlla la moo dëkk ak ñoom du leen dégg ñu wax du leen dégg ñu ree du leen dégg ñu jëf du leen dégg ñu mer du leen dégg ñu kontaan mais suñ toog moo ngi naan mais ñii ay est ce que ay yàlla la jàppal ma boobu ba ca des Bilaal daan na sàcc guddi di fekk Seydina Muhammad ca Kaaba ga muy jàng alquranul karim jàppal ma boobu bi ñu mujj nag mooy Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi Bilaal feeñalee ngëmam ci histoire bu dama ko tëb ba mu commencé ñu koy soow ci biir Màkka naan am na benn naar bu nekk fii nee nañ dafa gëm Muhammad xaw ma yooyu léegi nag ci la Umayya ibn Xalaf commencé nag di ko fitnaal di ko duma di ko toroxal di ko xas di ko saaga naan ko saagaal Muhammad rasulullah waxal lu bon Muhammad saagaal yàlla yi Muhammad waaw di wax wax di ko wax loo wax yu ñaaw waaw fitna ya bari na duma ya bari na xas ya bari na moo ngoog moo ngoog ci mos tuuti ñaari exemple rek ñaari exemple rek lañ ciy jël ci fitna yi Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ah, Bilal waa ji daf ko daan duma waaw da ko daan duma Bilal wax ci benn xadis wallahi. Euh, euh, waa ji daan na ma sëndal mooy taal benn safara jël weñ takk fii jam samp fii jël weñ samp fee def ma li ñuy def bëy wu ñuy lakk sama digg ginnaaw gi mooy tiim safara si Bilal ibnu Rabah radiyallahu anhu nee na danañ jël safara si yokk ko ba mu takk mu ne dara daanul fay safara si nit doonu ko daanu ko fay góor daanu ko fay jigéen daanu ko fay lu dul sama graisse di jóge ci sama yaram wi mooy fay safara sa day mu ne dara daanul fay safara sa lu sama graisse di jóge sama yaram bi safara sa tàng na waaye xam ngeen ne li génn ci moom ci graisse bari na day saan bi di def mu ngoog ah, daan daan nañ ko duma duma googu dinaa ci wax benn sew sew bu ci am insha allah léegi duma paree ci li may wax mu ngoog duma bi mujj boobu moo ko siiwal nag ci àdduna parce que boobu soo demee ci sofiyanke yi dañ lay wax ne boobu dafa nekk ci martabatul fanaa waaw mënatul gis mënatul dégg mënatul wax amatul sax kaddu moom nekkatu fi sax bay wax yàlla rek lay boobu waa dafa dem seet xeer woo xamante ni fukki ponkal mënuñ ko yëkkati mu duma ko duma duma duma lakk ko fitnaal ko xas ko tan ko wax lu bon ba pare daal di jël xeer woowu sànni ko ci dënnam tiim ko naan saagaal yàlla saagaal yàlla yi Muhammad bi saagaal Muhammad voilà moment boobu ma nee na sofianke yi nee nañ ak ah, mu ba ëpp na ci moom sax muy wax laa ilaha illa ndax mu xaal bam toll moo tax doon wax ahad ahad suñ ne ko saagal Muhammad mu ne aha saagal yàlla mu ne aha waaye doo génn ci diine Muhammad bi mu ne aha di bind foo toll ci makkatul mukarrama di dégg dund Bilaal ba di bind ci ahadunam boobu su ko ñett ahadun yaakaar naa xaa huit la deel trois quatre la ak un ñaat la treize treize ñay treize ñay yooyu seen doole yëpp sama borom daf koy jël dëxañ ko ci dënnu Bilaal ibn Rabah mooy ahadunum gongo gooku mu doon wax bi maa la ko dénkoon jëlaat naa ko bi ci def mooy sew sew bi nekk ci Bilaal Bilaal nitu baatin la koy yéeme la xam nga ahadum seizième bi jën la waaye soo xoolee li ñuy dóoree jaam moom lañuy ñuy wax ak saw kooku siin la ak waaw ak soo du taa soo la soo waaye suñ demee ba ci biir waxtaan wi di nga xamante ni son borom jëlaat na sawtu jox ko bii dootul nekk taa tànk waaye taa tombe lay doon yar yéen ko doon car gis nga tar tar tar googee moo indi allahu akbar tar bar fu yar musa danañ fa taxaw wax allahu akbar te allahu akbar boobu bilaal mooy tur suba ndeysaan ci ndigalal Seydina Muhammad foofu laay jëm directement ndax temps bi dafa xat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabax na masjidu Quba ci Madinatul Munawwara premier jàkkaam taxaw na aha mais jàkka duñ ko defee dañoo war a woote nu ñuy wootee ñii ne nañu def cloche cloche keleng keleng keleng keleng gaa yi comme église la dañuy niroog chrétiens yi ñii ne déedéet nañ wut toxoro mooy koor ñu ne déedéet kon dañuy niroog juif yi yonent bi na leen dem leen mën naa am yàlla gindiñu ba saxaaba yi demee abdullah ibnu zayd radiyallahu anhu mu gént ñëw wax yonent bi ne ko cloche matière la flûte bànneex la cloche weñ la flûte musique la ci passion la ci alalu àdduna la ku ci nekk ci yooyu dafay symboliser diine ji nga xamante ne moom lay woote te ñun sunu finalité mooy annaas moo tax mooy saar wi mujj ci alquran alquran yépp li ko tax a jóg mooy annaas moo tax sóoratu annaas saar wi yàlla njëkk a waxee yonent bi sax ci iqra sóoratul insaan lañ koy wooyee wala sóoratul alaq ndax la fa yàlla def ci ay secret wane ni lépp ça tourne autour de l'homme l'homme nag soo déggee yàlla wax du nit déedéet l'homme mooy Seydina Muhammad waaw moo jox doomu aadama ci boppam valeur ak maqaama ak cër ba su su yàlla su yàlla su waxee wala xadd karam naa bani aadama mais nga gis nit ñi ni ñu bandee ni ñu saay saayee ni ñu dëngee mais da nga naan waaw wala xadd karam naa bani aadama fan la nekk déedéet wala xadd karam naa bani aadama dafa am am ak xaas xaas ba mooy sayyidina Muhammad rasulullah Abdullah ibn Zayd ne ko man li ma gis mooy doomu aadama ñii weñ lañu wax ñii fruit lañ man li ma gis mooy doomu adama ñu ne ko lan mu ne ak sawtu bi sodd la ak waaw ak taa tombe mooy signifier baax doomu aadama moo war a woote ci lislaam parce que yow yow mii di Seydina Muhammad yàlla su ko neexoon mu def la malaayika baa mu def la leneen baa mu waaye daf laa jël boole la ci xeetu maam Adama alayhi salaatu wasalaam nga am forme maam Adama mooy la tête le tronc et les quatre membres les membres hein supérieurs et les membres inférieurs moo tax Cheikh na Ahmad Tijani daal ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy nuuril akwaan al mutakawwinati al adami yonent bi en principe en principe en principe warul war a yor forme nit parce c'est lumière lumière du am forme xanaa rek jël forme place bi ñu ko def lampe bi ngay gis lumière la mais lumière bi dafa mel ni nen xoolal lampe bee lumière la waaye lumière bi dafa mel ni bant kon lumière la waaye lumière bi day jël forme place bu muy jël moom ndox ñoo yem yéen ñi jàng tuuti science xam ngeen ni ndox day jël toujours forme récipient bi nga xamante ni moo koy contenir Seydina Muhammad nag dafa dugg ci récipient doomu aadama moo tax mu am la tête le tronc et les quatre membres les membres supérieurs et inférieurs waaye Seydina Muhammadin Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bayna al hajar bërki dem moom laa mbokk mi ba mu ba mu waxee ne ma man ne ma ko yonent ma ne ko yonent bi du nit waaye nit nit la waaye mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko jamaa xeer la waaye du xeer jamaa jamaa jamaa jóg jamaa xeer la waaye du xeer soo amee jamaa bu toll nii xoola tekki nga say mbokk tekki nañu tekki nga say mbokk tekki nañu nga gis koo xamante ni dafay yor xoolal ay quinze camion xeer quinze camion xeer lay am quinze camion xeer yooyu soo wattuwul doomam yëpp dinañ dee ndax du ñuy xeex moom la ñuy xaañante kon nga xam ne jamaa xeer la waaye du xeer yonent bi nag ni exemple bu neex bi ma wax ni ba nga ree Seydina Muhammad rek laa bëgg a feeñal foofu muhammadun basarun laa kal basar bal huwa kal yaquti bayna al hajar moo tax soo demee ba ci biir dundam loo gis ci moom rek day wuteeg doomu aadama yi léppam du waxtaan wi waaye xam ngeen ni yonent bi tufleem sax day faj te fii am na léeg gis ñoom danaan waaye man sëñ bi man kii daf maa jaaxal man ma dem ñaan loo may tufli tufli yu ngan di yoo xamante ne sa kilifa la sëriñ la sa sëriñ la sax nga daf maa tufli <laughs> Seydina Muhammad nag gis nga keroog bi mu wooyee bi mu xëyee daal ne daal ne tay ah, dee xare bi xare bi xare bi ki war a yor drapeau bi yàlla def ko bëgg mu bëgg yàlla mu taxaw gars yi ku ci nekk di xuggalikoog di ñaan di woo yàlla naan ko dimbali ñu rek yàlla dimbali ñu Muhammad jox ni drapeau bi ndax ñu dee ci lislaam yonent bi toog xool mbooloo mi leen gis ma waa ji ñu wax waxam mu leen dem leen wooye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu ali abi talib daal ne ki ki ko woosi man mënumaa dem mu ne ko lu tax mu ne ko damaa wànnent sama bët yi dafay metti damaa wànnent sama bët yi mënul xippi dafa wànnent sama yi dafa xonq damaa wànnent sama yi day metti jant bi day metti ci sama bët yi su may gis day metti damaa wànnent yonent bi ne woo ko mu ñëw waaye ba mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ma saafara woon wànnentam wa soo fàttali ko ah ba ma saafara woon bëtam ya wannentam ya ca tuuflitam ya dañoo dem ca labbe ba ne ko waa ji dafa am wannent woo xamante ne garab yi jox nañ ko ko mënu koo saafara mun leen kooku bokkut ak nit ñi de tuuflitam moo koy saafara na tuufli su tuuflee ci loxoom def ci ay bëtam bët yi weex furr yonent bi tuufli ci loxoom def ci bëtam bët yi weex furr mu daal di woo Seydina Ali mu ñëw mu daal di jël gémmiñam bu tedd ga tuufli ci bët Seydina Ali mu xool mu tub mu même yàlla fay mu beneen bët bi bët daal di weex furr keroog Seydina Ali nee na dund naa ba am problème bët amatu amatul soxlaatul amatul problème bët durant tout ça bi ba keroog muy faatu yal na yàlla saafara ñu bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi songoon ne dañuy songu Euh, kaabatullahi musharrafa mooy kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fitna ya bari na xat-xat ya bari na loolu dama koy denc ci beneen partie bi mu ne leen dem leen ngeen laqatu ji ñu ne ko fu ñuy laqatu ji mu ne dem leen Afrique ñu ne ko fan ci Afrique mu ne Afrique noire ñu ne ko fan ci Afrique noire mu ne ci Éthiopie Seydina Muhammad xamoon na Afrique yonent bi teel ñoo bëgg ñun ñu africains yi yonent bi teel nañoo xam ñun teel nañoo découvrir gars yi ñoo ñu xeeb rek. waaye waaye waaye bu ñu xeeb suñu bopp waay yonent bi ne leen dem leen ca dem leen ca Abisini dem leen Habasha inna biha malikan la yuzlamu indahu am na benn buur bu nekk foofu bu ñuy wax Najaasi yu foofu kenn du tooñ ci suufam buur bu jub la bu tegu ci yoon macha 622 Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge na ma makkatul mukarrama dem na madinatul munawwara lan moo ko xew lan moo waraloon sama borom moo ko wax ne ko génnal loolu waxtaane nañ ko ba noppi du ma ci sori waaye 623 la Bilal ibnu Rabah radiyallahu anhu ginnaaw ba yonent bi demee 622 ci la ko topp fekk ko madinatul munawwara ba ba mu demee a munawara Seydina Muhammad daf ko woo woo benn saxaaba bu rafet bu yiw bu baax bu bari woon alal bari teranga bokk ci minal mubasharina bil janna bokk ci fukk yi nga xamante yonent bi ne na àjjana la jëm directement muy Abu Ubaydata ibnu Amir ibnu Jarrah moom la jël ne ko yow kii mooy sa jumeau kii mooy sa binôme ndeysaan 623 lan noo xew li ma tuddoon sànq mooy gazwatu Badr dafa moom moo am 623 jullit yi nekkoon trois cent treize yéefari seen lim jéggi na day wax ñii nee nañ junni ñii nee ñetti junni ñii armé wu nañ ba fees ñii armé wuñu ñii dañoo woor ba am ci sept jours ci seen weeru koor ñii ñoo ngi lekk seen yàppi mbaam seen yàppi xaj seen yàppi yàppi bëy wàjji seen i seen i ndawal lekk ba suur seen i jigéen solo ba rafet sol yu yiw yu yi wëdi taxaw di leen way di leen di leen kañ di leen di leen encouragé ngir ñu rey jullit xam ngeen ni rapport de force bi tolloowul kii woor ba am 17 jour ci wooru weeru koor ni mu méttee ak kii lekk ba suur këll kii amul gisul jigéen di ko wéttali kii gis ay saay-saay yoo xamante ni ñoo ngi solu yiwa di taxaw seen wet naan leen dem leen ngeen dog baatu julli ci di leen encouragé ne leen ba kenn daw ci ku ci daw soo ñëwee ci suñu kër yi ñu toroxal la dàq la ku ci nekk ñoom taxaw war a jàmmarloo ak ak ak yëf gis nga Euh, Bilal ibn Rabah bi radiyallahu anhu dafa bokkoon ci minal mustadafin ci ñi nga xamante ni dañ leen doon fitnaal ca Makkatul Mukarrama mook ñoom Suhaybu ak ñoom Xabbaab ibnul Arati ñoom Ammar ibnu Yasir ah ñoom mongoog gaa yooyu yëpp dañ leen daan fitnaal ci biir Makkatul Mukarrama di leen duma Bilal ibn Rabah mii ca ñooñu la bokkoon waaye xoolal xoolal am na ñaar daal ci jëlal ñu xamante ni son borom dalee na fayul keroog ci biir ci xaswatul Badar kenn ki mooy euh, Abdullahi ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ka ca def mooy Bilal ibnu Rabah mii nga xamante ni moom lañ doon dóor muy wax ahad ahad ahad moomu moo wëlbati quoi di ko dimbali di ko jàppale nan la ko jàppalee gis nga keroog ci xare boobu Abdullahi ibnu Mas'ud san Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko woo mu ñëw mu ne ko yow da ngaa gàtt amoo doole mënoo xeex taxawal fii su xare bi jeexee yàlla wax na ma ne dinañ am victoire yow képp ku deewul nga dekk nga nga nga kii ko nuñ ko nga nuñ nga jekkali ko wala nga doggali ko baat bu dagg àggul nga leel yow mooy loolu mooy soroon <laughs> fekk yow aha am na lu tax loolu keroog bi yonent bi njëkkee taxaw wax ne kan moo ñeme jàngi arrahman ci ca ca kan muy yéefar yi boobu yéefar Makka yi ñoo nga def taati neen di wër kaaba bi di tàcc di fecc di naan seen i sàngara seen jigéen nekk seen wet yonent bi ne waaw saaba yi yéen a nii kan moo ñemee dem taxaw fee ca kanamu gaa yi jàng fa alquran eh, kenn ku ci nekk ci ñoom naan sam bopp day métteeg damaa kii yoon fii ak am na lu ma waroon a kii damaa war a jënd crédit ku nekk fi wut lay Abdoulaye ibn Mas'ud daal na bërit te Abdoulaye ibn Mas'ud daanaka ay ñaata met ñaata kii la war a doon ay ah <laughs> lu xaw lu lu gàtt la waaw nee nañ kuus la woon daal bi maanaam waaw kuus kondorong la woon rek waaw kay ma ngoog genre kii la rek ma ngoog waaw Abdullah ibn Mas'ud daal di dem jàng alxuraan ja ba mu jàngoo Abu Lahab daal di ni wax mi kan mooy wax waxi waxu Muhammad mu chanson Muhammad yi moo koy ñemee di fii ñu nekk ci sunu muusim bi gën a mag di màggal suñu affaire te suñu affaire mu tourné gis di wër di wër mbooloo mi mën da gis di ko jeex di ba gis ko muy lu tuuti loo xam matul un mètre mu ne eh yaay jàngal alxuraan Abdoulaye Mas'ud ni tëlu xool ko rek mu toj nopp bi bi mu ko dóoree bi mu ko dóoree deret ji dafa sotteet ci beneen nopp mu ñëw ak ay noppam yu dagg ak deret jaka sang ñëw ci kanamu sang bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko mu ñël yàlla dina la fayul mu ñël di nga fayul mu ñël yàlla dina la fay mu ñël di nga aha xaswatu badar dikk na mbir ya jaxasoo na jaase dàqante na def nañu duel yi badar ay duel la woon avant ñuy def confrontation duel mooy ana diw ñëwal dajale diw ngeen xeex diw ana diw ngeen ñëw ñu xeex suñ demee ba biir ba reyante bi par benn daal di tàng ñu soog a nag roofaloo ba roofaloo ba amee saxaaba yaa ngay dalante jaase ñu ngi dóorante ñu ngay xeex ku ci nekk yaa ngi wane sa njàmbaar ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla ñu cor sa baat nga dem nga dem aljana ku ci nekk moo ngoog Seydina Muhammad waxoon na ne aljana moo ngi suufu seen effet yi ku dem dog baatu yéefar aljana nga jëm waaye képp koo xamante ni yéefar dog na sa baat sooy daanu dem aljana duñ la sang duñ la jullee du du wut wut duñ wut yow dara dañ lay gas suul ñoo lay sang yóbbu la ci Allahu jalla wa moo nga gaa yaa ngay songante nag ñoo ngay dóorante jaas ñoo ngay xeex ndekete yow ci biir xeex bi ah moo nga Umayyad ibn Xalaf daje nag Bilaal ibn Rabah waaw kay moo ñoo ngay ñoo ngay xeex nag ñoo ngay dóorante nag yëpp yaa ngay ci ñu toog ba càgg rek ñu toog ba càgg rek seen sang ba ba nga xamante ne moo ngi nekkoon sax kaw fas wa wat na ci suuf ndekete Bilaal ibn Rabah dagg dagg na baat bu yàgg moo nga xare ba jeex na damaa tëb lu Abdullah ibn Mas'ud ne ko duggal nga doxantu ci biir gaa yi ku ku kiiwul rek kii ko waaw mu waaxu nag dugg ci biir gaa yi di seet di barkeelu par kenn di barkeelu ba kenn ba tourné daal di dajeeg Abu daal ni waaw kii du waajee yow kii du man kii du yow yow yaa ma mejoon yow aha sa waaye jël na jaasi ja Abdullah ibn Mas'ud amul doole ne day dagg baatu Abu bi te baat bi toll na ni photo bii mu dagg dagg mënta dagg mu ne ko yow mënoo maa rey dama am jaasi joo xamante ni maa ngi ko denc nii dama ko empoisonné woon tooke ko Muhammad laa ci bëggoon dagg baatam jaasi jii rek moom man rey Ablaay daal di jël jaasi ja dagg baat ba wut buum bënn ci nopp bi génn ko ci beneen nopp bi takk ko mu ko sax waaye moo ngi koy jiri moo ngi koy jiri ci diggu saxaaba yi yonent bi nag waaw kay moo ngoog la ma aalu yaasir moom laa lay wax isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna wala inna maw'idakum aljanna ma ngoog Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ginnaaw xasatu Badr yonent bi def na ko muy muazzinam defal ko cër defal ko teranga su la neexee nga wax ni Bilal ibn Rabah moo nekkoon l'homme de confiance du prophète yonent bi moo nekkoon aminam moom la yonent bi gënoon wóolu ndax yonent bi moom la daan yónni ci ay ay jabaram yonent bi moom la daan yónni ci ay jigéenam yonent bi Bilaal ibn Rabaah moo yoroon lekkam moo yoroon lekkam moo daan ñëw wut ay dogu mburu nëbb ko ci pukutaanam yi noir bi ci pukutaanam yi nëbb ko su ñëwee euh, daal di daal di koy bokkal Seydina Muhammad ne ko sang bi ñetti fa a ngi ni lekkoo lekkal lii meew la meewu gilleem bu ñu woo bu ñu euh, weer ba wow la waaw tëmbal ko ci ndox nga naan meew mi ndeysaan demoon na ba pour wax leen daraje Bilaal ak dooleem bala maa dem ci faatoom Bilal ibn Rabah noir la woon éthiopien la woon africain la woon Bilal mënul woon a wax ashhadu Chine mënu ko woon a wax Bilal su daan noddu ashhadu an la ilaha illa allah saaba am na ci ñu bëri commencé xam nga arab dañoo fonk maxaariju xuruf ñu naan ah waa ji yonent bi tànn ngir mu nodd day moom mënta wax ashhadu waaye ashhadu lay wax te ñoom xamuñu ne keroog bi ñu xaree Badar ba gañu ko Seydina Muhammad mbooloo yi fàq ñëw di daw di ñëw ci moom ah yàlla dëggal lañ ko waxoon ci inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran azizan idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan afwajan la yàlla wax yàlla waxul afzazan dane afwaajan yàlla nee na su ndimbalu dikkee su victoire bi dikkee léegi du benn nit mooy ñëw di tuub du ñaari nit du ñett nit mais ay daayira la ñuy doon ay mbooloo la ñuy doon ay groupe la ñuy doon ay ethnie la ñuy doon ay population la ñuy doon ay village la ñuy doon ay pays la ñuy doon ñoom ñëpp ànd ak seen kilifa ñëw Muhammad ne ko dootul wax ashhadu an la ilaha illa allah waaye dañuy wax léegi nashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu annaka rasulullah mooy yadxuluuna fi dinillahi afwaajan su boobaa yàlla nee na yonente bi foo toll rek gën tudd yàlla di delloo yàlla njukkal ma ngoog sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla la mu ko digoon jox na ko ko la mu ko waxoon may na ko waxoon naa la barki démb ne la massathumul ba'saa'u wad-darraa'u wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullahi yàlla ne leen muñ leen dal leen xaar leen ala inna nasrallahi qarib fitna yi bari na dóor yi bari na xas yi bari na tam yi bari na ci saxaaba yi ñoo ngi di tooxal ñoo ngi leen di xas embargo bi métti na waa ba saaba yi ne waaw am na lu digoon mooy iza jaa nasrullahi am na lu ñu yàlla digoon wa yansuraka allahu nasran azizan waaye loolu kañ la ne leen dal leen def leen ala inna nasrallahi qarib yàlla xamul ku sonn lu jot la xam yàlla ñu yàlla dimbal ñun ñëpp ba loolu amee Bilal ibn Rabah ànd ak Sayyidina Muhammad mu ànd ak cent vingt quatre mille ñu dugg makkatul mukarrama la fa xew yéen yëpp yëg ngeen ko la fa xew yéen yëpp dégg ngeen ko

maa ngi ñëw xool leen ma maa maa yiw sallallahu alayhi wa sallam dafa jël dënnam bu tedd ba teg ko ci ndoddu gilleem la gilleem ko ngir wàcce boppam mu dugg ca biir makkatul mukarram ñene ña ko xasoon toroxal ko wa yaquluna innahu la majnun bu leen ko fàtte hada sahirun kazzabun bu leen ko fàtte wa ma huwa bi qawli sha'irin bu leen ko fàtte yooyu yëpp waxoon nañ ko yonent bi xasoon nañ ko tamoon nañ ko génn woon nañ ko dëkk bi mu juddoo baa fekk ko fa mu fekk fa baax nga xamante ni fa la bàyyam nekkoon yaayam génn moon dëkk bi nga xamante ni fa la xamee lépp lu baax sallallahu alayhi wa sallam dellu si ne fan waaye ba mu ñëwee dañ leen ma zanantum anni fa'ilun bikum yéen loo leen njort ni moom laa leen def yéen ñi ma dàqoon toroxal ma xas ma tam ma wax ma ne dof laa wax ma ne man du ma wax dëgg wax ma ne man chanteur laa wax ma ne man magicien laa loo leen yaakaar ni moom laa leen def gaa yi na ko yow da ngaa baax sa baay baax doomu ku baax ma foofu lañ yem yonent bi ne leen izhabu fa antum tulaqa yéen ñëpp dem leen baal naa leen daal di nag restauré li ñuy wax cër ak maqaama ci kilifa daal ne képp ku dugg kër ah, Abu Sufyan mucc nga daal di dem dox la muy dox ba mu duggee sallallahu alayhi wa sallam bu leen fàtte ni dafa dem daal di assainir kaaba gi parce que kaaba gi amoon na trois cent soixante yàlla yu fa nekkoon Bilal ibn Rabah moo amoon cër ànd ak Seydina Muhammad ngir dugg ci biir ngir raxas kaaba gi kon nit ku ñuul moo raxas kaaba gi moo tax kaaba gi lu ñuul lañ koy muuree ba parce que nit ku ñuul moo ko raxas mooy Bilal ibnu Rabah ba mu pare yonent bi ne ko eh, Bilal dégg bi Bilal labbayka ya rasulallah ndeysaan sang wuy naa koo koo koo woo mu wuy mu ne ko demal yëg ci kaw kaaba bi kenn mus koo def parce que diggante kaaba gi ak asamaan zone de turbulence la picc du fa jaar avion du fa jaar amul dara luy naaw luy jaar ci diggante boobu bi dara du fa jaar ka ah loolu loolu loo waaw waaw waaw waaw googu am na lu mu bëgg a wax un googu alaaj Moodu Njëgën la alaaji Moodu Njëgën ku bëggoon xam-xam la seen maam ku bëgg ku fonkoon xam-xam la ku fonkoon borom xam-xam la imam Afi soo gisoon maam alaaji bëgg ko xam-xam moo taxoon maam alaaji xam ngeen daan na laaj imam ah alaaji alaaji baro waaw loo xam ci nangam boobu suñ tafaa yor téere bi ci wet gi di jàngale di jàng hadith yi góor gi di dégg di jàng Seydina Cheikh Ahmed Tijani góor gi di dégg di jàng rimaaxu bu Cheikh Al Hadj Omar Fouti góor gi di dégg di jàng Jawahirul Maani góor gi di dégg waaye bi imam as ñëwee mu ne ko ah, alaaji Ba waaw loo xam ci nangam mu ko ah papa laaj na ma ci masala bu gën a tuuti naam waaw bu ci gën bu ci gën ma ne ko ñee di wax rabbana wa lakal hamd mais ñii di wax allahumma rabbana wa lakal hamd mu ne ko ma kàddu yooyu allahu akbar gis nga maandu xam-xam li ñuy wax honnêteté intellectuelle adala ilmiya mu ne ko maa ngi dem ci téere ya xooli papa te ñëw mu mu dem ubbi téere ya soo demee ci ci fiqhul wa adillatu mu ne mu mu ne ko biir ma ko di wax ne allahumma rabbana wa lakal hamd ñu ne allahumma rabbana wa lakal hamd moo gën a moo ëpp tuyaaba moo ëpp tuyaaba ci euh, ci rabbana wa lakal ci rabbana wa lakal hamd ak yeneen ak yeneen waaw waaw dëgg la fii fii la woon ci bi nekkul ci saal bu ndaw bi nekkul ci saal bu mag bi waaye ci biti la mooy fi mu naan toog par ngoon te sax du fi weñ di nekk waaye ci diggante buntu bu ndaw bi ñu dugalee ceeb bi buntu foofu noonu juste fa la góor gi toog imam ñëw mu ne ko alaaji baro waa lan moo tax nit ñi suñuy ñaan ñuy tàllal seen loxo ci kaw ah. xanaa yàlla daa nekkul fépp alaaj mu wudu ku ku nit ku modeste la nit ku modeste la nit ku modeste la nit simple la moo ku bokk ci moom di euh, yaaw yi mais dañuy xam ni bokkoo ci moom ku bokk ci moom day modeste day simple parce que loolu mooy premier jikkoom modeste simple dal xoolal li xoolal li mu ne ko soo demee ci imaamul Ghazali mu ne ko soo demee ci imaamul Ghazali ci Ihya Ulumuddin ci Ihya Ulumuddin wax na ci wax na ci ay wax nee na nee na xibla julli xibla julli mooy kaaba mooy kaaba ga waaye xibla ñaan waaye xibla tudduha ay xibla ñaan mooy baytul ma'mur waaye mooy baytul ma'mur baytul baytul ma'mur nag baytul ma'mur nag ci kaw moom ci kaw yonent bi daan ñaan daan ñaan fa la daan jubalee loxoom ca baytul ma'mur daawul def daanul def nii waaw te nag waaw kay kon waxtaan bi mat na te baytul ma'mur nag moo kaaba gi ñoo def nii baytul ma'mur a ngi nii ci kaw kaaba gaa ngi nii <laughs> leer na baytul ma'mur a ngi nii kaaba gaa ngi nii moo tax diggante bi leer yi fiy joxalante dara du fa jaar zone de turbulence la Bilal ibn Rabah mooy ben mi mu sa taxaw foofu yeneen ci bi ne ko Bilal mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko yéegal ci kaw grimpé la yéegal Bilal ne lay lay lay lay ne jëpp ca kaw mu ne ko Bilal loddal wa azzin fi nnaasi bil hajji loolu la yàlla waxoon sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq bilal noddal bilal teg loxo bi di yuuxu allahu akbar déggatoo picc mu sax déggatoo mbindeef mu dox gisatoo ku waxati gisatoo ku yëngatoo ci allahu akbar keroog la ko kaabatullahi musharrafa dégg keroog la ko monde bi yëpp déggandoo ashhadu an la ilaha illa mbir am na de mu dolli ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat mu ngi wëlbatiku nag aha bu njëkk la ma ngi naan noddee waaye léegi micro yaa ngi fi hayya ala salat que Pape Djibi Gassama nam ko daan defee góor gi du tàmb maam ñoom Cheikh Omar nam ko daan defee góor ga Ndiaye bàyyi Pape bàyyi ma Ali Ndiaye nam ko daan defee góor gi Moussa Diakhaté fii ci ruq bi góoru soxna suuxa sama aawa alaaji Modou Seck waaw nga gis ko nag <laughs> su fajar jotee nag nga gis ko waaye Modou Seck nag ak sa bi xoola moo nga moo nga moo nga moo ngay moo ngay dox doxam boobu nag di waaxu nag di def nii nag ñëw na nee na day xool nag fan ndax fajar gi xar na nag ndeysaan comme na ko bàyyam daan defee nga gis ko nga gis ko mu jóge fii daal di jaar dem taxaw fee xool fii xool xool fa te def man dama nga daan topp naan waaye góor gi lu muy xool nga gis ko mu topp daal daal ah ah daal di waaxu ñëw fii waaw gi saam sekk la ko daan defee alaaji pap euh, bi def ngent alaaji yaaxam sekk bu ko fàtte góor gi Ablaye Cuun mais mais mag ñàngoog maam ca ngoog mbuub mais ñooñu mais ñooñu ñooy bilaalu alaaji Mouhamad Ndieguene ñooy bilaalu Cheikh Sidil Haaji Ahmad Ba radiyallahu anhu ñu taxaw nag di taxaw noddu googu Bilaal ibn Rabaah defoon ca Makkatul Mukarrama defaloon ko Sayyidina Muhammad ñoom ñu taxu fii di ko defal ba tey jii El Hadj Demba Soumaré di capitaine képp kuy noddukat El Hadj Modou Ndieguene moo toog fii. mu noddal ko noddal ko noddal ko te bi muy tàmbali ñëpp nee nañu woon du noddu mag ñu xam na li may wax waaye ba mu noddee ba mu am benn at ñu ne ah ñaari at ñu ne ah ñetti at mu am fukk fukk beneen fukk ñu daan ne ah mbir am na alaaj Moodu Jigéen mi nga xamante ni moo doon xalifa yàlla ci kaw suuf doon xalifa yonent bi ci kaw suuf doon xalifa Cheikhul Tidiane ci kaw suuf di xutbu jamono woo ko mu ñëw mu ne ko yàlla kontaan na yonent bi kontaan na mu ne ko luy misaal mi alaaji mun jegeen daal di summi adisam yére bu bu verte ba mu daan sol ne ko Demba Soumaré mu ne naa mu ne ko ñëwal mu ñëw mu daal di summi yéreem ak yaramu neenam jox ko ne ko solal ne ko du yomal xiyaama ñu bokk dugg aljanna sëñ dug duuba mi ci ginnaawam Pape Soumaré may ñu sa mbub mi eh, may ñu sa mbub alaaj bi jóoba ngoog alaaj jaaji buuba ngoog sëñ pap mbaye ngoog ah sëñ mamadou mbaye ngoog gaa yaa ngoog ñooñu mi mi alaaj mu niir ousmane nga xamante noonu tam gi day àggale ci yàlla waaw soo ko déggee da ngay yeewu par force soo ko déggee sa xel dem ci yàlla mi mi ñun gaa yaa ngoog yal na yàlla fayal ñu leen bilal ibn rabah taxawaay boobu la amoon ci kanamu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw moom noddu naa daanaan lay noddu noddu daanaan lay noddu ma ngoog ma ngoog kon Seydina Bilaal ibn Rabaax ngoog moo am cër bii léegi nag ci noddam gi laay waxee Bilaal mënta wax ashhadu gaa yaa ngi naan mënta wax ashhadu te fekk ni yow yonent bi Bilaal la àndal ndax yàlla Bilaal la àndal yonent bi dem na ba dëkk def leen sax benn révélation boo xamante ni waru leen ko woon a wax waaye parce que dañ doon fonto Bilaal ngir mu war leen jërëm ñu respecté ko faw moo tax mu feeñal leen loolu ne leen siinu bi Bilaal siinun inda allah inna diina inda allah siinu Bilaal siinu Bilaal siinun inda allah ne leen gis ngeen Bilaal mënta wax ashadu waaye yàlla moom li muy dégg mooy ashadu kon yéen seen dégg amul solo déggu yàlla moom solo te dégg na bilaal te mu ne sax yéen di da ngeen a xamul bilaal rek waaye bilaal xanaa xamoo leen ni man Muhammad bilaal ma jiitu aljanna gaa yi ne ah mu ne waaw waaw waaw ana bilaal bilaal kaay mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ko bi ma sadaqtani fil janna yow loo ma yow yow yow loo jiitu aljanna yow bilaal mu ne ko ah man de man de def ma dara bilaal ku simple la ku ma def la woon dinaa dinaa ci indi exemple léegi bala maa daaneel mu ne ku man def ma def ah xanaa xanaa de fu ma toll maa ngi njàpp te sama njàpp du tojee ma yeesal te su ma yeesalee defal ñu def ñaari raaka yonent bi ne ko loolu mu ñu jiitoo aljanna ndax dégg naa seen ndëggu yi sa tànk yi ci biir aljanna te deewa ko mais kii nit ku ñuul la woon bu leen fàtte loolu Bilaal ibnu Rabaax radiyallahu taala anhu moo tax suñu demaan ba sahaaba yi kenn ku ci nekk ñëw ci ñëw ci moom di ko màggal di ko tagg naan ko yaa ko yor nangam nangam mun leen attention innama ana habashiyun kuntu bil amsi abdan ah bu leen ma jeey de soo leen ma jeey du ma jeeyeeku de man abissien rek laa man maa ngi dëkk Éthiopie noir laa noiru éthiopien laa man ab waaye démb bu leen fàtte ni xalaf moom moomoon sama baay Umayyatu ibnu xalaf moomu moom dañ maa jël bàyyi ma libéré ma Abubakar ni Siddiq moo ñëw jëndee ko ñeenti pièces u or juróom-ñeent neuf neuf boobu rek gars yi xam na luy neuf parce que chiffre amul neuf rek am un deux trois quatre cinq six huit neuf moo am dix amul onze amul cent amul quarante cinq amul neuf rek am waaw ah, neuf rek am ah kese ñoom ñi xam na li may wax man xaw ma ko waaye ñoom ñi xam nañ ko waaw aadama neuf la sax aadama yaakaar naa neuf la quarante cinq di quarante cinq quatre cinq nekk woon neuf waaye neuf la woon neuf la te aadama mooy lépp yonent bi sax neuf la waaw neuf la neuf la waaye lépp neuf la neuf pièces d'or la ñu jëndee Bilal ibn Rabah mu nga beneen teraanga bu yonent bi sallallahu wax ci Bilal ibn Rabah laa leen di laa leen di may yonent bi nee innahu lam yakun nabiyun illa qad utiya sab'atu rufaqa nujaba wuzara wa inni utiitu arbaata achara nee na amul benn yonent boo xamante ni yàlla wutal na la sept nit ñoo xamante ni mooy sept say sept hommes de confiance koo gis mu am mission ci kaw suuf am na sept hommes de confiance ñoo xamante ni duy di duy seet ñi mu wóolu du leen tudd parce que ëpp na wóolu ci ñoom koo gis muy wëliyu wala sëriñ wala borom maqaam wala ko am mission yonent bi ne amul benn yonent bu lu dul am na set om de confiance man nag yàlla comme man maa maay synthèse du prophétie yi jiitu woon yépp yonent bi maay seen sang warumaa am sept yàlla jox na ma quatorze hommes de confiance muy deux fois sept quatorze quatorze alaaji boobu njëgën waaw quatorze août quatre-vingt-dix-sept sëñ Tafa bi wax quatorze bu leen yaakaar ne quatorze xumbal la kooku baatin la quatorze quatorze mooy cinq de cinq mooy xutbu alaaj moom jigéen moo nekkoon xutbu jamono de di xaw su jamono ñëpp tarixa yëpp moo nekkoon seen sëriñ tarixa yëpp laa waxuma tarixa tijaan tarixa yëpp moo nekkoon xawsu la kooku xawsu la du sëriñu tarixa dépassé na tarixa di dem xawsu la beneen tarixa soo ci bokkee soo ñëwee da lay defar soo ñëwee jaar ci moom ziar sa sëriñ soo ñëwee jaar ci moom mu tibbal la ba makkatul mukarram imaam makka sax alaaj moom jigéen moo ko rawsu la ñu def wa ma ne amul ku mus a dem màkk fii jóge fi te gisoo alaaj moom jigéen te doo ko gisee doo ko génn da nga koy gis ni muy julleeg di woor ak def ay affaire am moo yor màkka moo doon gérer màkka ak baytul maqdis Jérusalem moo ko yoroon mais moo yoroon fépp moo doon moo doon gérer adduna bi ñaata yoon la yàlla toog ba caag bëgg tukkal adduna xool alaaj moom jigéen ne bàyyi naa ko yërmande yàlla na ba toogoon ci kaw suuf la ah Alaaji Maam Alaaji Maam Alaaji Baro Njegen nee na dama ne El Hadj Modou Njegen mooy xawsu di xut bu jamono mooy xut bu jamono waaye sama borom laata moo faatu def na ko xawsu jamono ndax. ndeysaan. waaw. ndeysaan.

وإما xamante ne nit ñi ku ci képp koo xamante ni dangay ngaa a texe da ngay ñëw gis alaaj moon dëggeen texe benn wëliyu dafa def xalwaam di jaamu yàlla def ñeent fukki fan tëju di jaamu yàlla ñu ne ko pëkk pëkk pëkk ne ko jugal ñu ne ko loo bëgg mu ne texe àdduna ak àllaaxira ñu ne ko texe àdduna ak àllaaxira weesuul nga dem jàkkaarloog alaaj moon dëggeen jërëjëf sëñ aar alaaj Moodu Ndieguene nit ñi dañ naan dégg ci réew mi génne leen sarax sàngam génne leen sarax sàngam ñu ne diwa ko wax fekk alaaji Moodu Njëgën moo ko wax alaaji Moodu Njëgën pour mu sa jaaxlee suñu demee ñaan ba sonn jàng seeni kaamil mu të wàcc seeni dog mu të def seeni sarax mu të dara doxul dan naan leen dem leen seeti ki yàlla di déglu ci kaw suuf ki yàlla di déglu ci kaw suuf mooy alaaji Moodu Njëgën zahir ak baatin ku mu sa jaaxle doo ñëwee ci alaaj moon jigéen yàlla li ne sa njàqare demal moo doon cheikh na ak cheikh alhaaji ahmad baro njegéen moo doon cheikh na ak cheikh mamadou njegéen moo doon cheikh na mam afe njegéen moo doon waliw bu mag bi aarifu billah bu mag bi sagu adduna bi sagu nit ñi ñuul ñi Cheikh Seydil Hadji Omar Fouti radiyallahu taala anhu fodde Adama Aïcha Iliman Siré Samba Demba Ali Muxtar mi nga xamante ni ni mu asamaan noonu la mënee suuf li mu xam ci kaw xamu ko ci suuf li ko jinne yi toppee noonu la ko malaayika yi toppee noonu la ko ruuxaaniyeet yi toppee la ko xuddaam yi li mu am ci taalibe jinne amu ko ci nit fu mu mës a fukki junni ci ay jinne ñooy mooy Cheikh Al Hadj Omar Fouti fekk nga ko doon nag mooy El Hadj Modou Ndieguène waaw. waaw sëñ As nee na bu dee da ngay laaj ci El Hadj Modou Ndieguène da nga naan El Hadj Modou Ndieguène mooy doomu El Hadj Ahmad Boro ji nga xamante ni dañ ko tuddee Seydina al Cheikh Mouhamad Al Habib bu Cheikh na Cheikh Ahmad ibn Mouhamad ibn Salim at-Tijani radiyallahu taala anhu kay suñu as nee na soo laajee turam waxal ni doomu Seexu Tijaan lañ ko tuddee waaye soo laajee yaayam mooy soxna Aminata Fay an naqiya al tahira al waliya al aarifa billah al wasila ilallah soxna Aminata Fay mi nga xamante ni laab jamu laab moo tax yàlla jox ko wuli mag bi di xut bu jamono di xaw si jamono di alaaji moonu jigéen suñu as nee na soo bëggee xam alaaji moonu jigéen da nga naan Ahmad Boro mooy baayam yonent bi lañ ko tuddee Mamadou mooy maamam yonent bi lañ ko tuddee Mam Atta mooy maamam yonent bi lañ ko tuddee moom Ahmadou la tudd yonent bi lañ ko tuddee xalifaam Muhammadu la tudd yonent bi lañ ko tuddee alaaji Moodu Njëgeen bi muy faatu soixante cinq francs la bàyyi ci kaw suuf mooy fukki dërëm ak ñetti dërëm kon mooy mooy mooy ci kaw ñépp ñiy jirim alaaji Moodu Njëgeen moo leen daan dimbali loolu ñépp xam nañ ko mooy borom tabi gi nga xamante ni tabeem dafa ba nga xamante ni daan na àgg ci jël yaramam bi ko jox ko jaami yàlla alaaji Moodu Njegeen joxe musta am limite ci zahir musta am limite ci baatin alaaji Moodu Njegeen mooy yi bi nga xamante ni Seydina Cheikh Ahmad Tijaani moo ko jël nandal ko tappal ko garaat ya jox ko maqaama ya jox ko cër ya waaye nag dugal ko ci géeju ragal yàlla alaaji Moodu Njegeen ne fuuf ragal yàlla naan alaaji Moodu Njigéen mooy wëliyu bi nga xamante so dafa lewetal lewet ba ñëpp ñeme ko waaye mu diis fa yàlla ba nga xamante ni yi ak malaayika yi suñu gisee kuy ñëw ci moom di ñàkk teggin ñoom ñëpp seen suuf yi rëcc alaaji Moodu Njigéen mooy wëliyu nga xamante ni moo doon bàyyam ci zahir doon bàyyam ci baatin doon ko ci fulla ga ak fayda ga ak ba ak dogu ba ak bëgg yonent ga ak bëgg Cheikh na Tijaani ga ak bëgg Seydil Hadji Omar Fouti waaw kay alaaji Moodu mooy xalifatullahi fil ardi sëñ ax ma waxtu wi jot na dama ko bëgg a wér jërëjëf kon fa tabarakallahu mënuñoo wax Bilal ibnu Rabah te waxuñu alaaji Moodu Njigéen ndax alaaji Moodu Njigéen moo doon moo doon alaaj moo ko sirru bilaal moo ko doon wallahi beneen yoon dinaa ko wax billaahi moo ko doon moo doon tur yàllaam doon sikkireem doon ñu soo bëggee gis bilaal sax xoolal alaaj moo ndigal fukk ak ñeent la yonent bi waxoon dama koy lim ndax gaa yi ñu ko doon xaar nee na Ali ibn Abi Talib Hamza Jaafar Hasan Hussein Abubakar ibn Siddiq muy cinq Abubakar ibn Siddiq Umar ibn Khattab juróom-ñaar Miqdaad Xusayfata Salman Ammar Bilal Abdullah ibnu Mas'ud ak Abu Zar yonent bi nee na ñii ñooy samay quatorze hommes de confiance te Bilal ibnu Rabah ca la bokk Bilal nag fa tabarakallahu bi yonent bi faatoo 633 yonent bi 570 la la judd faatu 633 dund na 63 ans mu ngoog bi mu faatoo nag sallallahu alayhi wa sallam Bilal da dootul nodd déedéet da man jeex nodd bàyyi naa <laughs> nodd moom jeex na ci la jógee daan ñëw Abubakar Siddiq ne ko bu dee da maa goraloon ngir sa bopp téye ma ba faw bu dee da nga maa goraloon ngir yàlla bàyyi ma dem mu ne ko fooy jëm mu ne ko damaa bëgg bokk ci almorabitin almorabitin ci français mooy les almoravides les almoravides mooy ñu doon xeex ngir tas l'islam Bilal ne ko bàyyi ma ma dem Bilal moo demoon euh, Syrie moo demoon Dimashq mooy Damas moo demoon Jordanie moo demoon toji ji Baytul Maqdis mooy Jérusalem Bilaal moo demoon ca kaw Jérusalem noonu dafa allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah na mu ko defoon ci kër kamu Seydina Muhammad def na sept ans nag fee ba mu ko defee sept ans nag la ko yonent bi feeñu ne ko waaw waa bii sori yaay lu waa Bilaal sori nga ma yonent bi wax ak moom ci gént de Bilaal sori nga ma Bilaal sori nga ma waa sori waay bi lu mu Bilaal namm naa la yone Bilaal dana rek jóg xoolul fan la penku féete daw madinatul munawwara fekk sept cent tegul makkaam tànkam madinatul munawwara gis nga fajar ga mu ñëwee Xuseyn ak Xasan waa kër Seydina Muhammad yépp nag daal ne sunu soppe papa ba sunu xarit papa ba ñëw na Bilaal keroog dafa taxaw fajar jot fajar jot fajar jot rek ñu dégg allahu akbar allahu akbar ñu ne ah nodd gi gën nañ ko dégg de lii lu mu doon waaye ba mu ne an la ilaha illa madina yëpp yeewu ñu daw nag génn yonent bi dafa dekki yonent bi di kat na ay waay lii lu mu doon waaye lii lu madina ngay jooy ñoom ñëpp ñoo nga ànd di yuxandoo parce que Bilal yeewaat na Seydina Muhammad wax nañ dëgg yonent bi dekki na moo nga noonu la def ba mu defee loolu ba noppi nag mu ñaanaat ndigal nag ngir songaat yoonu jihaad ca la dem ba insha allahu am na ñu wax ni ñoo ngi ko denc fi ñuy wax Damas ci am na ñu waxante ni ñoo ngi ko denc ci Jordanie ci benn dëkk bu ñuy benn koñ bu ñuy wax man nag fii laa bëgg ñu denc ko xajul fuqara la le quartier des pauvres en Dieu yàlla yàlla boole kon heure bi jot na yàlla yàlla doolu xéewal gis nga dafa amoon beneen partie waxtaan bi loolu sax moom mu gënoon intéressé mais comme jotaay bi moom man moom gën a intéressé mais comme jotaay bi dafa am lu mu laaj mooy ñu waxtaane thème bi ñu jox mais man bi mu gënoon intéressé mooy problématique bi mooy l'homme noir par rapport ak l'islam moom laa bëggoon waxtaane man su nekkoon sama waxtaan renaissance africaine négritude bii ñu bëgg a jox Senghor ak ñoom Dama ak MSCR te duñ fa dara négritude bilaal la négritude Cheikh Seydi El Hadji Omarul Fouti la ñooñu ñooy négritude ñooñu la ñooñu ñoo taxawal nit ku ñuul mais du ñoom ñii nga xamante ni ay tubaab ñuule lañu tubaab ñuule lañu jabaru tubaab costume tubaab yére tubaab di prononcé foo toll ba noppi ne ne tubaab bi baaxul soo fee soo soo suñ la suñ la wàcce président nga dem ca français yi dëkk fa soo dee bëgg ñu suul la fa kooku du négritude négritude mooy Bilaal ibn Rabaah bu leen ci kenn nag waaye nag soo leen duñ leen soo leen def devoir nag suñ leen laajee négritude duñ leen Senghor wasalaamu aleykum wa rahmatullah